muy xadis numéro deux cent cinquante deux ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar wa an Haarisata bni Wahbin radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu alaa uxbirukum bi ahlil janna kullu da'iifin mutada'afin law aqsama ala Allahi la barrahu alaa uxbirukum bi ahli nnaar kullu utullin jawwaazin mustakbir muttafaqun alayhi al-utull al-ghaliiz al-jaafi wal-jawwaaz bi fathi al-jiim wa tashdiidi al-waa'i wa bi-ddaa'i al-mu'jama wa huwa al-jamuu' al-manuu' wa qiila ad-daxmu al-muxtaalu fii mishyatihi wa qiila al-qasiiru al-batiinu kon al imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala hadiis bi mu njëkk indi fii mu ne wa an Haarisata ibn Wahb mu ngi jëlee ci saxaaba boo xam ne moo tuddoon Haarisa ibn Wahb al-Xuzaa'i al-Kuufi radiyallahu ta'aala anhu kii nii Haarisa mi euh, doomu Seydina Omar bi tudd Ubaydillah waxoon naa la Seydina Omar du Abdallah ibn Omar kese mooy doomam wala Sayyidatu Hafsa ah, non <laughs> voilà mu ngi mel ni Seydina Ali ibn Abi Talib c'est pas Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn kese ñooy doom ma ah. ah non <laughs> Seydina Ali ibn Abi Talib amoon na doom ju tudd Abu Bakr am na doom ju tudd Omar am na doom ju ju mu tudde Seydina Abu Bakar doom ju mu tudde Umar am na doom ju mu tudde Muhammad al al Hanafiya ah ak ñeneen ak ñeneen waaw waaw <laughs> Seydina Umar doomam di tuddu Ubaydillah ah day niroog Seydina al Abbas Seydina al Abbas ibn Abdul Muttalib daa am doom ju tuddu Ubaydillah am doom ju tuddu Abdillah Abdillah moom moom la ñëpp xam <laughs> Mawlana ibn Abbas mais amoon na mag ju tuddu Ubaydillah voilà waaw <laughs> kon euh, kii nag Haarisa ibn Wahb bi al-Xuzaa'i doomu Seydina Umar boobu di euh, Ubaydillah ñoom ñoo bokk yaay mais bokkuñ papa voilà <laughs> buñ bokkoon papa moom dañ naan doo doomu Umar rek <laughs> voilà Umm Kulthum bintul Jarwal mooy mooy moo moo moom mooy moom mooy kiiwam mooy yaayam mooy yaayu soxna la woon tamit Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu mooy yaayu Euh, Ubaydillah ibn Umar ibn al-Khattab kon kii moom doomu Seydina Umar jooju ñoom ñoo bokk yaay mais bokkuñ baay mu ne ko naan Haarisata kon xam nañ Haarisa ibn Wahb radiyallahu ta'ala anhu wa arda Kuufa nag la ne woon ah Kuufa fa la ne woon radiyallahu anhu wa arda kon nag mu ne annahu qaala nee na sami'tu rasulallah mu ne dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah qaala mu ne sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul dégg naa ndawal yàlla li de yàlla na borom bi julli ci moom tey sëlmal ne di wax naan alaa ukhbirukum bi ahlil janna moo ndax du wax saxaaba yi leen ña saxaaba yam neewloon naan leen ndax du ma leen xabaare waa aljana ah laaj la mais tekkiwul mooy façon jàngaleel tamit bu am solo di jàngale par des questions yoo xam ne c'est pas pour gars tontu la mais yow yaa bëgg a tontu waaw ndax duma leen xabaare waa aljana waaw xam nga ne moos seen xaal ak seen làmmeñ ak seen lépp danaan balaa <laughs> moo tax ci riwaay bi imaamu muslim indi waxuñu kii imaamu Nawawi waxu ko mais boo demee ci sax imaamu muslim ibnul Hajjaaji rahmatullah alayhi foofu dane qaalu bala dañ ne ko aha kay yow ndawal yàlla li sallallahu wa sallam mu ne kullu da'if waa aljanaa ngi mooy ñu ëpp ci ñoom ñu bari ci ñoom nii lañ mel tekkiwul ne bépp waa ajjana rek lii yonent bi saa saa di wax ku melul nii bokkoo ci waa ajjana déedéet <laughs> déedéet surafa <laughs> yu bari ñoo xam ne ca seen gox ya ñu nekkoon ñoo fay borom alal yi ñooy boroom kii nguur yëpp ñoo xam ne ñu sell ta baax te ajjana lañ jëm <laughs> lii da lay wax ñi nga xam ne jikko la ñoo xam ne ku mel nii ci waa aljana ngay bokk ñi am ñene xoola mu ne kullu léegi muy le mu ne kullu da'if mooy képp koo xamante ne nii dafa faible ci bind nii waaw dafa faible nga xam ne gaa yi ah naan saay moom nday sànn am nday rek lañ koy dóoral dinañ ci ñëwaat mutadaaf walla mutadaaf mutadaaf am na mutadaaf ah mutadaaf nekk koo xamante ne nii dañ koy dañ koy doyadal fam ne quartier ba mu ne réew ba mu ne gox ba mu ne dañ koy doyadal duñ ko boole ci dara waaw mutadaaf boo nee nag mutadaaf mooy koo xam ne moom ci boppam moo wàcce boppam. waaw dafa wàcce boppam ba daanaka nit ñi duñ ko boole ci dara gisul boppam ne moom yelloo na dara moom fa yàlla yàlla tere doo ko gis muy xëccoo mbiru àddina dara jamais waaw coow yi ngay dégg yëpp doo ko ci dégg parce que loolu talu wàcce na boppam yooyu yëpp jàpp na ne yooyu yëpp moom c'est pas pour lui voilà nekku fi di xëccoo àddina mel ni ay ay ay ay ah ay charognard yuy xëccoo benn tan boo xamante ay tan yuy xëccoo gaynde goo xam ne lekk na benn ñamala bu mu jàpp bala ca des ñu koy xëccoo moom doo ko ci gis mutadaif ak mutadaaf dinañ ci ñëwaat insha allah mu ne kookee de law aqsama ala allah bu waatoon ci yàlla ne borom bi defal ma lii nam dara la abarraf borom bi dina ko defal waaw xemmem ca la fa nekk ca boroom tax mu waat boroom bi defal ko loolee saa ñaanee boroomam boroom bi nangul ko ñaanam la alaa bi mu kon joxe na xaalu ñu bari ñoo xam ne waa aljana ñu bari nii lañ mel waaw te dinañ ñëw <laughs> te lool mooy ñi nga xam ne mooy ñu ci ëpp waa aljana ñu ci ëpp nii mooy xaal yi lañ mel dinañ ñëw ci eh, biir biir fii nii euh, hadis bi ñuy gis après bi ci tegu deux cent cinquante quatre bi insha allahu taala dinañ ci ñëw luy firndeel lii waaw bi àjjana ak safara ku nekk di di ñu ñu ñu ñuy waxtaan seen biir ku nekk nag di eh, di wax sa borom li nga xam ne moom nga amee te keneen ki amee wu waaw <laughs> ba waa ba àjjana naan safara man. fiya du'af fiya du'afa an-nas wa masakinuhum waaw man de ci man way ñàkk nit ñi way ñi nga xam ne ñooy ñi am ñu way néew ju doole ne way ñàkk ñi ci man la ñuy ne waaw ainsi de suite loolu day wane moo ñu ko mais pas que ñoom ñëpp ñooy ñooñu déedéet waaw. léegi kon mu ne alaa ukhbirukum waaw bi ma leen xabaaree waa aljana alaa ukhbirukum ndax duma leen xabaare bi ahli naar ci ñi nga xam ne ñooy waa safara wal iyaazu billah yal nañu ci borom bi musal waaw fii itam c'est pareil waaw sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhu ci riwaa imam muslim bi qaalu balaa ñu ne ko ah kay ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne kullu utul mooy képp koo xamante ne nii utul al imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne al utul ci Riyad bi liñ liir sànq biñ pare al-ghalizul jaafi mu ne mooy ki nga xam ne dafa bon xol biiram dara lu baax newu fa waaw dafa wéet baax biiram dara newu ci xolam baax newu ci ba pare bon ñaaw ay jikko day rëdd bon comme mooy al otul mu ne ku mel noonu waa safaraa ngi jàpp képp koo xam ne lii mooy sa jikko otul li jawaaz bi zo waaw to zo jawaaz mu ne wal jawaazu bi fathil jiimi wa tashdiidil waaw jawaaz wa bi zo'il mu'jama ta bi nga xam ne day am tomb mel ni ñu ne ko mooy kan mu ne wa huwa al jamuu'ul manuu' mu ne mooy ki nga xam ne day dajale alal kese waaye ni mu koy dajalee noonu xër ci dajale ko noonu la xëri ci di ko xañ nit ñi euh, euh, di leen ko bañ a jox di ci bañ a faj yi nga xam ne moom la ko borom bi teg ci loo xam en tant que am alal mu dox ko ba pare di ko xañ way ña am àq waaye di ci xañ ñi nga xamante ne ñooy way ñàkk ñeeg ñi nga xam ne ñoo ci am àq kon nag mu nekk mooy koo loolu benn wax la am ñu ne non aljawaabu mu ne waqiila nee nañ ak doxmul muxtaal fii mishyati mooy ki nga xam ne dafa rëy am ponkal la di jaay ne moom ponkalam googee day wane ne moom daal ku kawe la almuxtaalu fii mishyati buy dox di bondeeka di réy réy lu ci ak doxam buy dox di dox ci mbedd yi nga gis ko muy tëbaka dal waay waaye di tëbaka dal di wanne du ma seen morom ah lépp ngir rek gis nga bu doon dox néegam moom kese du doxe noonu waaye bu génnee ci mbedd yi waaye balaa génn sax benn seetoon bu mooy lay taxaw xool ban doxin moo gën a gaaw boo xam ne ngir impressionner waaw mu xool nag ne bii laay jam bu ma gaa yi bu may jaar ci gaa yi waaw di dox di puuk réew di rëy rëy loo ko gàndaloo ko mboon beeg mboon waay yow yooyu lay def <laughs> ba pare di jaay ne daa keene waqiila beneen wax ñetteel wax ñu ne non non al jawaab mooy al qasiir al batin mooy ki nga xam ne dafa tuuti ba pare rëyu biir <laughs> moom dafa gàtt rëyu biir ba pare dara jikko ju baax amu ko xamul boppam wal iyaazu billaah léegi kon mu ne kullu utullin utullin jawaazin mustakbir kuy rëy rëy la waaw nekkul ne ku gàtt am biir lool lool lool kii la am ñaŋ la déedéet mooy mustakbir teg ci di rëy rëy waaye ci ñaŋ bi am doole di di jaay moo jaay moo am kii kooku du ku gàtt am doole wala ko ceene rek loolu daa xaram déedéet mais di rëy rëy moo tax mu ne muxtallun fi misiété fi di rëy rëy lu doxam te borom bi dafa bañ inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur borom koo xam ne day rëy rëy lu di puukare waaw ku mel noonu borom bi bëggu te ku borom bi bëggul boo deewee noonu ba deewee noonu jéggalu la safara direct nga jëm kon nag mu ne ñoon ñooy waa safara wal iyaazu billah mu ne hadith bi muttafaqun alayhi al imaamul Buxaari de ak al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhima daal nañ koy solo al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala moom andi na ko ci ñett ñetti bërëb andi na ko ci kitaabu tafsir suuratu nuun wal qalam baabun utullin ba'da zaalika zaniim waaw. foofu andi na ko fa waaye al imaamul Buxaari indiwaat na ko feneen ci kitaabul aadaab baabul kibri wa qaala Mujaahid saani itfi mustakbirun fi nafsihi itfuhu raqabatuhu foofu andi na fa hadis bi indiwaat na ko fa waaye al imaamul Buxaari indiwaat na hadis bi ci kitaabul aymaani wan nuzuur baabu qawlullahi qawlillahi ta'ala wa aqsamu billahi jahda aymanihim fi yëppandi na ko fa léegi nag euh, nañu jël bi ñu njëkkoon wax ci utullim ba'da zalika zanim ci kitaabu tafsir mu ne haddathana Nu'aym Abu Nu'aym muy al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhair ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi rahimahullahu ta'ala Abu Nu'aym ah siiw na sëriñ ñoom imaam Ahmad moom ak ñoom imaam Bukhari yi mi ñoo bokk sëriñ boobu qaala mu ne haddathana Sufyaan bi nekk ñu ne mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri rahimahullahu ta'aala al-Kuufi Abu Abdillah an Ma'bad ibn Khaalid moo ko jële ci Ma'bad ibn Khaalid al-Jadali al-Qaysi Abu al-Qaasim rahimahullahu ta'aala qaala sami'tu Haaritha ibn Wahb al-Khuzaa'i mu ne man maa dégg Haaritha di doomi Wahb al-Khuzaa'i radiyallahu taala anhu muy wax ah mu ne Haarisa ibn Wahb qaala dégg naa ko mu ne sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul alaa ukhbirukum bi ahli al-janna kullu da'ifin mutada'ifin law aqsama ala allahi la barrahu alaa ukhbirukum bi ahli an-naar kullu 'utulin jawwaazin mustakbir mu ngi nii da gis ne kon riwaaye bii nii nii nii nii moom la al imaam al Nawawi indi waaw moo tax gisoo ci balaa yi ah moom gisoo ci balaa yi bii nii la indi léegi kartaal imaamu Muslim Abul Husayn mais am na lu ñu waxuloon fay tout le temps dañ doon njëkk a wax est ce que ñoom ñaar kese ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad daal dina koy solo al imaamu Abu Daawud ak al imaamu Tirmidhi ak al qazwini rahmatullahi al-jamii ñoom ñëpp solo nañ ko léegi nag kon ñu ñëw ci ginnaaw bi ñu gisee imaamu Muslim imaamul Buxaari ci ñetti bërëb yi wax nañ la benn bi ci kitaabu tafsir léegi nag ñu ñëw al imaamu Muslim. ibnu al-Hajjaj dafa indi hadis bi même ba indi ko dafa indi ci beneen bi mooy eh, benn la eh, hadis eh, deux mille huit cent cinquante-trois ci saxiixu al imaamu Muslim ibnu al-Hajjaj bi nga xam ne nag mooy même terme bi nga xam ne moom imaamul Buxaari ñoo ko bokk man na nekk mooy même bi comme bu imaamul Buxaari imaam bi boobu la teg xadiis yëpp ñoo bokk fu ñu nekk kitaabul jannati wa sifati naimiha wa ahliha buntub téere bi leeral ajjana ak melooy xéewal yu neex yecca ne ak waa ajjana baabul buntu bi suraax yi def annaaru yadxuluha aljabbaarun safara moom way rëy rëy kat yi ñu fay dugg xadiis boobu xoolal ma wax la bi gën a niroog bii nga xam ne benn la bi imaamul Buxaari jóge te moo nekk ci Riyaad bi mu ne wa haddathana Muhammad parce que da njëkk a ndimale hmm? moo tax mu ne wa haddathana après bi wa te haddathana nettal nañu kon mu ne wa haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr yàgg nañ koo gis Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani rahimahullahu ta'ala Abu Abdirrahman al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Waki' mu ne ki ñu nettali mooy Waki' ibn al-Jarrah ibn Mali' ah, Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war rahimahullahu ta'ala qala haddathana Sufyan mooy Sufyan bi ñu gisoon ah. bi ñu gis sànq ci euh, riwaay imaamul Buxaari bi moo nekk nii Sufyaan boobu la moo moo moo nekkaat nii de kon nag wul jàpp ne beneenu Sufyaan la moom la kon mu ne kon haddasanaa nettali nañu Sufyaanu gis nañ ko sànq kon ah Sufyaan de gis nañ ko léegi an Ma'bad ibn Xaalid moom lañ gis sànq tamit ci imaamul Buxaari qaala sami'tu Haarisata ibn Wahb mu ne dégg naa Haarisa ibn Wahb al-Xuzaa'i yaqulu qaala rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam alaa uxbirukum bi ahlil janna kullu da'iifin mutadaa'ifin law aqsama alaa Allaahi laa barrahu alaa uxbirukum bi ahlin naar kullu jawwaazin hmm? zaniimin mutakabbir voilà bii da ci yokk zaniim mooy bokkul ak moo tax euh, ma ne la bële bu imaamul Buxaari bi dëgg dëgg euh, moom la indi moom al imaam al. xaafizu an-Nawawi az-Zanim nag nga ne ma ma az-Zanim nag dane ndax du ma leen xabaare waa àjjana mu wax képp koo xam dafa doyadi nit ñi di ko doyadil wala moom ci xaalam dafa doyadi ba pare mu wàcce boppam wala nit ñi di ko doyadil mu ne nga xam ne bu waatee ci yàlla mu defal ko la mu bëgg ndax du ma leen xabaare waa safara mu ne képp koo xamante ne jawwaab gis nañ ko sànk ah euh, aja aji dajale xaalis alal ba pare di ko xañaate am ñu ne mooy koo xam ne dafa bari yàpp waa bari rek dafa rëy ba pare bi rëy rëylu <laughs> kasirul lahm di rëy rëylu ci doxam am ñu ne mooy alqasirul batin ki nga xam dafa gàtt ba pare biir ba rëy ba pare muy rëy am ñu ne mooy kuy rëy rëylu alfaaxiru kanta zanim nag mooy ad ki nga xam ne dañ dañ koy askanele foo xam ne bokku ci waaw waaw nga xam ne xamuñ baayam waaw am ñu ne zanim mooy koo xamante ne mooy comme li nekk ci euh, geenu euh, gàtt bi nit koo xam ne doq gi day am lu mel ni génn voilà <laughs> voilà kon loolu kon la léegi xoolal beneen riwaay bi boobu moo gën gudd boobu la balaa yi nekkoon bi mu njëkkoon andi hadis boobu la njëkk andi door andi bi mu ne haddathana Ubaydillah ibn Mu'az al-Anbari imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala mu Ubaydillah ibn Mu'az ibn Mu'az ibn Nasr ibn Hassan hmm? abu amr al-basri at-tamimi rahimahullahu ta'ala qala haddathani abi mu ne bàyyi moo ko ubaydillah ibnu mu'adh kon mu'adh <laughs> muy mu'adh ibn nasr ibn hasan ibn al-hurr ibn malik ibn al-khashkhash at-tamimi al-anbari moom itam at-Tamimi al-Basri al-Qaadi juge la woon qaala mu ne haddathanaa Shu'ba mu ne fii Shu'ba mooy fële jaarul ci Sufyaan mbokku Sufyaan la woon ñoom ñaar moom Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi moom Wasiti la woon Basri la Sufyan Kufi la woon rahimahullahu ta'ala rahmatullahi alayhi ma ay xarit lañu wax mu ne haddathani nettali na Ma'bad ibn Khalid moom lañ gis sànq annahu sami'a Haritha ibn Wahb radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ala ukhbirukum bi ahli al-janna qalu bala voilà ñu ne ko ah kay qala sallallahu alayhi wa sallam kullu da'ifin mutada'ifin law aqsama ala allahi la abarra thumma qala ala ukhbirukum bi ahli an-nar qalu bala qala kullu utullin jawaazim mustakbir kon nag mu ngi noonu kon euh, loolu moo jëm ci wàllu xadis bi ci wàllu càllale léegi ñu ñëw ci tuuti ci xadis bii nga xam ne bari na ay mbir yonent bi alayhi salaatu salaam dañuy wan que ne waa aljana ñu bari nii lañ mel mooy ci ñi nga xam ne. ay liñ naan gàtt mbubb lañ seen mbubb woyof yi ñu bari ci ñoom ñoo ëpp àjjana voilà moo comme ñooñ nag nan la ñuy nekke suñu lëkkaale bunt bi nan waa àjjana ñooñu nan la ñu mel noonu di ngay xamee ne ñii ah waa aljana mooy yow koo gis rek jàppal ne ah diw mii bu dee ne amul alalit amul dépense amul benn poste bu ñuy coow amul benn turu bayre wala dara bu ko gaa yi kiiwee ah man ma gëm jàpp ne am rafet njort ci wi ah que ne moom nii de yeneen tubaab yi saa wax du kii de yor ni nit koy te doo ko xeeb xam nga boo jàppee ah, lu mu man di ñàkk ci biti doo ko xeeb di xam ne kii. te aljana borom bi nee na faman zuhziha anin naari wa udxila aljannata faqad faaz képp koo xamante ni soril nañ la mooy ub'ida soril nañ la sawara safara dugal la aljana kooku mooy ci texe waaw te ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy awliyaullah ñi nga xam ne nee na laa xawfun alayhim wala hum yahzanun amul lu ñuy tiit te amul lu ñuy njàq amul lu ñuy tiit seen kanam amul lu ñuy njàq ci li ji wees nga xam ne i koo gis mu ñàkk bu dee ne borom bi mayu ko ci wàllu alal wàllu bayra wàllu poste wala ministère wàllu ay alal ak i bayre yow nga jàpp ne waaye malgré tout ça lii bu ma nëbb réalité loolu la jullit bu nekk war a gis bu gisee ku ñàkk bu xam ne bu dee lii la ñàkk moom am na lépp doole mooy ngëm yàlla goo xamante ne moo tax boroom bi sopp ko ba boole ko ci ahli daari karamate li nga xamante ne ñooy waa kër gamuy terale jaamam yi ko doon jaamu ci kaw suuf ëll loo ko boo ko defee doo nekk koo xam ne ah da ngay nit ñooñu <laughs> waaye it kullu da'if ku néew doole dëgg à première vue mooy ci biti nii koo xam ne ci biti nii dafa euh, néew doole waaye mooy képp koo xam ne même bu dee tamit da ciy duggaale moo tax lii leen euh, mu fa euh, ki boroom xam-xamu surahkatu hadis yi comme ñoom al imaamul hafiz ibn hajar rahmatullah ne waaye bokk na ci ñii que ne boobu mooy koo xamante ne nii moom dafa jàppewul boppam dara parce que xam na ne jaam la te jaam foo jaar dafa néew doole ci kanamu boroomam te ñaa jaam bu xamee boppam dëgg mooy lépp lu moom contraire bi lay mel ci côté sifaat yi nga xamante ne mooy rëy rëy boroom bi mu rëy moom day ne day xam ne moom contraire bi la doon boroom bi moo kawe day xam ne moom mooy ki nga xamante ne moo wàcc boroom bi mooy ki xam moom mooy ki réer mooy réeraakoon bi borom bi mooy ki am xawla quwwa moom mooy ki ñàkk yooyu yëpp moo am sañ moo am pexe moo am kattan moom mooy ci ñàkk lool kullu da'if waaw kooku ku mel noonu même dee borom alal la huwa da'if waaw parce que xam na ne moom lu dara lu dul ah mooy euh, lii la jaam la te jaam nag wax dëgg yàlla luñ la man di wax ku néew doole nga. loo loo fokk bar waaw waaw kon nag mu ngi noonu daif yi tamit loolu naa ah. wàcce boppam moo tax beneen bi kon da'ifa bopp ak mu ne mutada'if mutada'if wala mutada'af ñaar yëpp am al-imam an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne kanta mutada'if ak mutada'if mu ne dabatu qawlahu mutada'if bi mutada'af bi fath al-ayn mu ne boroom xam-xam yu bari dañoo takk ne mutada'af wa kasriha waaye ak mutada'if am na mutada'af mu ne waaye al-mashhur wal fath li gën a siiw nag mooy mutada'af mooy nit ñi dañ koy néewal doole waaw moo tax mu ne maanaahu yastad'ifuhu an-naas wa yahtaqiruunahu wa li da'fi haalihi mooy nit ñi dañ koy néewal doole duñ ko boole ci dara ba pare xeeb ko di ci kawam ndax lan parce que rek xaalam moom dafa néew doole ndax dafa am nit bo yaruwul te day nekk ku cynique waaw am na ñoo xamante ne nii gis seen mbokk di ñu koy piétiner da leen a neex. waaw di piétiner seen mbokk di ko teg ci wonne di jël seen dëggu tànk yi di ko teg ci ndoxam mu féete leen suuf da leen a neex ñu koy nappaaje waaw ba la ñoo am lu leen neex a gis nit koo xamante ne ñu ngi ci kaso yi wala ñu ngi koy sonal ñu ngi koy kii li mu bëgg mënu koo am akum njabootam moom nag mu toog nee di banneeku ci loolu ñooñu mooy ñi nga xamante ne ni ñoom seen xol yi ñoo gën a wowu xeer waaw ñoo ashaddu qaswa ñoo gën a wow aw xeer wi nga xamante ne mooy roche waaw mu ne gaa yi nag dañ koy xeet di réeréelu ci kaw di jël ay àqam te duñ ko jox li nga xam ne mooy lim lim ay àqam di ko xañ ay àqam di ko teg yoo xamante ne nii warul ñu teg ko ko te lool ñi am alal ak borom nguur yi ñoo ci gën a ay waaw ndax rek waa ji nii la mel ci àddina waaw kanta nag mu ne mutadaaf loolu kon mooy mutadaaf waaw waaw mu ne antaat am wa amma riwayatul kasri fa ma'nahu mutawaadi'un mutadallilun xaamilun waadi'un min nafsihi waaw mu ne kanta mutadaaf ndax mutadaaf complément d'objet direct la <laughs> mooy moom <coughs> du mooy sujet bi mais dañuy def ci kaw du mooy kiy def mais dañuy def ci kaw mutadaaf gaa yi ko néewal doole comme al mustadafuna ci way ñoom yàlla yi ñoom Seydina Bilaal yi ñu doon tudd ak yooyu ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas ak yooyu gaa yi doon leen néewal doole Quraysh ñoom Seydina al Xabbaab ak ñoom Seydina Suhayb ar-Rumi radiyallahu anhu ñooy di leen néewal doole mais muta mutadaif kooku mooy moom ci boppam mu xam ne moom lu dara mu wàcc boppam te yàlla tax waaw moo tax mu ne bu dee bi kasri mutadaif maanaam mooy dafa mutawaadi dafa wàcc boppam mutadallil toroxal bakkanam wàcc bakkanam ndax bakkan foog nga toroxal ko bu bëggee borom bi yëkkati la siinoo da lay wan ne maa ci gën duma moroomu gaa yi di ponkal ponkallu ak ñakk gi nga ñàkk te bokk na ci ñu borom bi gën a mere li yonent bay saa saa koo xam ne amul dara ba pare di rëy rëylu waaw ñàkk ba pare di rëy rëylu bokk na ñu borom bi gën a mere wal iyaadu billah xaamilun day suul boppam waaw waaw waabi'un min nafsi bakkanam la jël teg ci suuf waaw jaramuy rëy rëylu ma ne la ku mel nii même ci am alal day duggaale ci mustadaif bu dee boobu ndax bari nañu am alal seen alal gi ci seen poos yi la ne de newul ci seen xol yi te na nga leen xame daaw ak daaw jéeg bañ amagul dara boo leen xamaatee buñ yoree milliard ak lool ak lool gaa yi dëgg la am na yenn jot yoo xam ne mën nañ koo ñàkk parce que bañ amul woon dañu doon am jot di toog yéen ak yooyu mais léegi amatul yooyu waaye boo nekkee moom toog moom ngay xam ne sawaay daal soppeekuwul waaw kooku mutadaif dafa wàcce boppam malgré alal ji ko borom bi jox moo fii bu dee ko def même ñi am alal yi te toroxlu ngir seen borom dañuy duggaale ci mutadaif ah moo tax mu ne qaala al-qaadi al-imaam an-Nawawi ci al-Minhaaj sharh Sahiih Muslim ibn al-Hajjaaj rahmatullahi alayhimaa mu ne al-qaadi nee na al-qaadi Iyaad ibn Muusaa al-Maaliki al-Maghribi rahimahullahu ta'aalaa mu ne moom de nee na wa qad yakuunu ad-da'fu hunaa riqqat al-quluub waliinahaa riqqat wa qad yakuunu ad-da'fu hunaa riqqat al-quluub waliinahaa wa ikhbaatahaa lil-iimaan wal-muraadu anna aghlaba ahli al-jannati haa'ulaa'i kamaa anna mu'zama ahli an-naari al-qism al-aakhir wa laysa al-muraadu al-isti'aabu fi at-tarafayn. Mu naan Imaam al-Qaadi rahimahullah nee na mu ne ad-da'f gi suñu borom eh, yonent way saa saa kullu da'if wala mutada'if mu ne day nekk koo xamante ne nii mooy dafa faible mooy riqatal qalb ku faible ku mu ne loolu nag nekk faiblesse mooy ki nga xam ne mooy xol bu tooy ngir boroomam waaw walii ak woyofam xol bu woyof ak boo xam ne bu wàcc boppam lil imaani ba nangoo gëm yàlla gëm yonentam alayhi salaam ba pare wommat bakkanam ak loolu ci loolu waaw mu ne wal muraadu alors que liñ ci jublu mooy la anna aghlaba ahlil janna kene li ëpp ci waa aljana haula mooy nii lañ mel comme niñ la waxoon sànq tekkiwul ne mooy ah comme ni nga xam ne ñëpp ci waa safara nee lañ mel tekkiwul na nag mooy képp ku nekk àjjana mii nga we ku nekk sawara ko bu côté bu bon bi mu ne kooku law aqsama ala Allah la abarra bu waatoon ci yàlla ngir borom bi defal ko dara borom bi da koy defal waaw moo taxoon mu waxoon ca xadiis ba rubba timrayni rubba euh, nan la ko waxatee mu naan bii timrayni baliyayni bariwaana ah rubba ash'ata wala akhbara dhu timrayni balighayn law aqsama ala allah la barra al anas mu jumul moo ko solo hadith mu ngi ci sahih bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na parce que keroog bon <laughs> loolu wax turandoom Seydina Anas ibn Nadr la woon en tout cas daal li ci wax noonu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam rubba bariwaana ash'asa ku pënd poussière akhbara poussière gaa yi faale wuñu ko naan xool dof bi ñenn ñi dof bi lañ koy wax xoolam majnun bii ci dof bi su waay su waay nitewul ko waaw mu dund vingt-et-unième siècle mais day dund comme si mu ngi moyen ko waa temps saxaaba ya xool ko rek waaw wal iyaazu billah xoolal ni nii soro su waay moom modde lii di mooy li nga xam ne ñaari mbir ñaari yéreem yooyu la yor rek yi ñu ko xame <laughs> yaa yaa di ko tooñ naan ko saay bala ma dee rek mu nas bii quoi moom moom daa mel ni amul leneen benn bii ñu ko xame daal ay tey te moom ngi wax lool kat moom joxu ko yére joxu ko waaye ñu loolu la am mu jàpp ci loolu <laughs> mu nekk rek kooku law ak sama wat naa ne man yonent way sasam bu waatoon ci boroomam lu mu ko ñaan wat ngir borom bi defal ko ko borom bi dina ko defal waaw moom laa doon wax yoruñu lu ñu gàññ waaye jikk soxla suñu am mu te alal ju bari am am yu bari bu jariñul faj soxla lu muy jariñ bu dee milliardaire nga mais soxla boo am dara du ci faju nga xam ne amul ñaari salaamaaleykum waaye sa waay soxla su kan moo gën a xaal <laughs> ah ku jëkk ki waaw ku njëkk ki bu dee bu dee am nañu xel xool al imaam al xaafid ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ne wa zakara al xaaqi al xaakim mu ne imaam al xaakim ah dane dafa dafa tudd fi ulum al xadiis téereem boobu mu def ci wàllu xam-xamu xadiis annam na Xuzaymata su'il mu ne al imaamul a'imma muy imaam ibnu Xuzayma moom lañ naan imaamu imaam yi dañ koo laaj ne ko manil muraadu bi da'if huna hadis bii yonent bi saa saa xam te ne kullu da'if moom laa doon sànq naan ñoom ko mel ne ñoom imaamul xaafiz ibnu Hajar ak ñoom nee da'if bi c'est pas que ku ñàkk kese ah mooy ko wàcc boppam tamit même bu dee bari na alal mu ne dañoo laaj imaamul a'imma ibnu Xuzayma radiyallahu anhu dañ koo laaj ne ko mais da'if bi yonent bay saa saa wax fii ne kullu da'if ala ukhbirukum bi ahli al-janna kullu da'ifin wa da'if boobu mooy kan kan la fa qaala huwa alladhi yubri'u nafsahu min al-hawli wal-quwwati fi al-yawmi 'ishrina marra ila 50 marra Allah <laughs> ah sànq tudd nañ lu mel ma mu ne mu ne leen mooy ki nga xam ne da'if bi bul jàpp ne ku ñàkk alal kese la bi mooy koo xamante ne mu liñ la doon wax ne xam ne ne boroomam ak kawe moom moo wàcc boroomam am kattan mooy ki amul kattan waaw boroomam a sañ moom amul sañut boroomam am ay mooy def moom deful dara moom complément d'objet direct la ci kanamu boroomam amul dara lu muy lu muy lu boroom bi kefee fi ne moom nag boroom bi day feeñal ay mbir à travers moom ak à travers bindéef yi mais du kenn am mu jàpp boppam noonu mu ne nag kooku nag mooy ki nga xamante ne ni al imaam ibnu Xuzayma mooy ki nga xamante ne ni yubri'u nafsa day setal bakkanam boppam minal xawli wal quwwa ne am na benn pexe bu mën a teg ngir am njariñ xëcc njariñ wala benn pexe bu man a teg ngir jël lor wala wax wal quwwa wala benn kattan bu mën a teg ngir xëcc njariñ ak benn kattan bu mën a am buy jañ lor. mu daqal ko boppam saxal ko boromam te xam ne ci moom la sax waaw ba pare mu ne fil yawmi ci bi ishrina marra vingt fukki yoon ci bés bi ilaa xamsiina marra mooy minimum vingt jëm cinquante juróom fukk waaw ñaar fukk jëm juróom fukk yoon ci bés bu ci nekk mooy daq gi daq te di ko wax yonent ay sa sa waxoon bi Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ne ko ndax duma la xamal kanzan min kunuzil janna trésor ci trésor àjjana yi mu ne ah kay keroog bañ jógee Tabuk ghazwat Tabuk mu ne ko la hawla wala quwwata illa billah amul pexe jaam jamais booy xëccee njariñ di dàq la wala quwwa boo kàttan booy xëccee njariñ di illa billah dàqal ko ñépp saalal ko sa borom <laughs> mu ne ko loolu trésor ci trésor aljana waaw ki mel noonu nag huwa da'if <laughs> te loolu la borom bi moo tax al abdu mooy la at-tariqul mu'abbad ci lu jóge mooy yoon wi nga xam ne dañ koo jógee jógee jógee jógee jógee ba daanaka suuf si nooy bi mu nooy loolu mooy jaam mu xam ne kon du dara kooku wàcc na boppam même bu dee ne borom bi moom la def milliardaire bi ëpp ci ëpp ci kaw kooku da'if min ad-du'afa loolu la wax nii Allah Allah kon loolu loolu loolu am na solo wallahi fiihi min as-sala kantaa nag eh, foog naa côté boobu kanta ki nga xamante ne nii mooy ku yées ki waa safara mu ne mooy ki nga xamante ne nii otul boroom jikko yu ñaaw yi waaw otul nga xam ne biiram yiw new ci nga ko doon boo ko doon waar junni yoon la faale nopp bu bon bi la lay jox wala mu du mooyu la wala mu lay ŋaññ lu tax nga koy tuddal yàlla ay ay yëfu waane yi mooy lan ak yu mel noonu di réy réyu waaw ruy bopp waaw ñaaw ay jikko kooku mooy yéeféer bi dëgg waaw ba pare bon mën a def ay bakkaar am na nag ñu ne mooy as-saminu al-azim al-unuq wal mooy nga am dafa rëy ah loolu al-imam ad-Dawudi wax rëy ba pare doq ba rëy biir ba rëy ba pare mooy loolu loo ba mooy ba ba pare rëy rëylu mais li yàlla yi digal dara la ci du def waaw ñeene mooy dajalekatu alal bi alladi jamaa maalan wa addada ba pare yaxsabu anna maalahu axlada di ko tere nit ñi di dajale alal rek <laughs> waaw di ko tere nit ñi nag waaw kooku jàpp ne nag alalam ji moo koy gën a yàggal moo koy yokk longévité kon kooku moom mooy ki nga xamante ne baaxut waaw bon ay xol mu ne jawwaaz nag gisoon nañ ko tamit am na ñoo xam ne sax dañ ne li tax waa ji kële ki rëy noonu di rëy rëy ci ak doxam ba pare pataar rëy ba pare rëy ne du jaamu yàlla ñenn ña mooy lekk kat bi nga xam ne moom fu lu kii mën ko tëll te du ci sant yàlla jamais foo ko fekk mu ngi wër di xool plat yu neex yi ci kaw suuf waaw loolu rek di ko neex ba pare daq mooy yàlla di naani sàngara lu ko neex moom yoonam newu ci ay daga naa waay yow waay yow gigot ah, wax yàlla lu dul ngir ñu koy jëfandikoo waaw mooy ki nga xam ne dafa bon ay xol bon ak jikko lépp waaw kon nag ñooñu noonu mu ne ñooñ ñu bari ku mel nii rek mooy kuy rëy rëylu ak ku wàcce sa bopp loolu la xadis bi ci gàttal mën nga ko dëgg foofu képp koo xam ne daa wàcce boppam te yàlla tax parce que waxuma ay fausse modestie yooyu quoi di wàcce wàcce lu sa bopp yow na a def waaw maa ngi fi di bon rek wax naa la loolu moom loolu moom wolof bii moom war nañ ko bàyyee wax parce que du wax ju sincère waaw maa ngi fi di bon rek amul saaf waaw lu la tere yow alhamdulilah sant yàlla waaw waxuma yooyu de képp ku wàcce sa bopp ngir yàlla yaay waa aljana koy rëy rëylu yéenay waa safara te ci kaw doomu mooy hadis waxatul ne comme liñ doon wax mooy dëgg la lii ñoom al-Imam al-Qadi ak loolu te ñu ko bi ñuy door a commencer que ne tekkiwul ne ku mel nii ñi mel nii kese dugg àjjana ñi mel nii rek kay dugg safara loolu mooy ci kaw bu ñu ko tekkee ne la mais bu dee nii ñu mujje mooy lan que ne mooy ab do da'if li Imam Abu Ibn Xusayma wax rahmatullahi mooy ñiy wàcce seen bopp. di daqal seen bopp am kàttan nag ak sañ-sañ di ko saxalal seen borom mi nga xam ne moo man ñoom manuñu loolu mooy l'islam bi loolu lay woote moo al muslimu mooy ki xam ne day wommatul boromam xam ne moom du dara borom bi moo koy yóbbu fu ko neex moom moo am sañ-sañ moo am kàttan te moo am man manu def loolu moom nag manu dara kon bu boobaa même ki am alal da ciy dugg bu boobaa moom dañ naan waaw kay kon ñépp ñuy dem àjjana mooy ñii yonent bi saa saa dox mooy du'afa ulañ mooy ñi nga xam ne dañoo faible ci seen xol yi ci seen boroom wàcc seen bopp ngir seen borom bu ñu rëy rëy lu mukk ñooñu ñooy la àjjana te ñoo ñooy ñi gëm yàlla tey doxeloo bi nga xam ne gëmul yàlla def lu ko neex mu ngi noonu bu boobaa moom mooy ñooñu ñooy waa àjjana ñeneen ñooy waa walla iyaazu billaah kon gëneelu wàcc sa bopp fadlu da'afatil muslimin kon nag way woyofu mbubbu waay ngëm yàlla yi ah rëy nañ ay maqaama fa yàlla ba yonent bay saa ne ñii ñooy waa aljana te ñoom la décrire ak kon lëkkaale beeg buntu baago bii di ñëw ñu jël bi ci tegu numéro deux cent cinquante-trois hadithu Seydina Sa'd ibn Sa'd mi ñu gisoon ci jotaay bi ñu génn bi ñuy tëj buntu bële beneen haditham moom la